rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi sab'iina ba'dal mi'a wa an Ali ibn Rabi'ata rahimahullahu ta'ala annahu qaala shahidtu caliyan radiyallahu anhu wa utiya bidabbatin liyarkabaha falamma wadaca rijlahu fi rikaabi qaal bismillah falamma stawaa calaa dahriha qaal alhamdulillah summa qaal subhaana alladii saxxara lanaa haadaa wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun thumma qaala alhamdulillah thalaatha marrat thumma qaala allahu akbar thalaatha marrat thumma qaala subhaanaka inni dhalamtu nafsi faghfir lii fa innahu laa yaghfiru dhunuuba illaa anta thumma dhahika faqiila yaa amiiral mu'miniin min ayyi shay'in dhahikta qaala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa'ala kamaa fa'alta thumma dhahika faqultu yaa rasuulallah min ayyi shay'in dhahikta qaal inna rabbaka ya'jabu min abdihi idaa qaal igfir lii dunuubi ya'lamu annahu laa yagfiru dunuuba gayri rawaahu abu daawuda wa tirmiziyu rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiisun hasan wa fii ba'di nusakh hasanun sahiih wa hada lafzu abi daawuda rahimahullah kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu jeexal chapitre bii ñu nekk di garab gii ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum muy chapitre 170 baabu maa yaquluhu idhaa rakiba daabatahu lis-safar ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna xadis bi mujj woon gis moo doon xadis neuf cent soixante treize mu ne woon wa an wa an abdillah ibn sarjisa radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa saafara yata'awwadu min wa'saa'i safar banim jeexa walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis bi nga xam ne mooy bi mujj muy xadis neuf cent soixante-quatorze mu ne wa an Ali ibn Rabi'a mu ngi jële ci taabi'i la woon nekkuloon saxaaba taalibe saxaaba la woon boo xam ne mu ngi tudd woon Ali ibn Rabi'a rabiya rahimahullahu ta'ala ibn Nadla al-Walibi rahimahullah annahu qaal nee na mu ne shahidtu teewe naa shahidtu fekke naa teewe aliyan sayyidina ali radiyallahu anhu yal na boroom bi gërëm ko muy amirul mu'minin wa rabi'u xulafa ar-rashidin al-mahdiyyin comme niñ ko yëgle woon ci jotaay bi ñu génne xadiisam la ñuy gis asadullahi al-ghalibi abul hasan wal husayn abu turab radiyallahu anil jami' mu ne man de fekke naa ko wa utiya fekk ñu andil ko bi daabatin li yarkabaha ñu andil ko benn war waay ngir mu war ko falamma wada'a rijlahu fi rikaab bi nga xam ne ci la jël tànkam teg ko fi nga xamante ne moom lay yéeg mooy étrier bi teg ko fi ngay teg ko boo yéeg fas fi nga xam ne fi ngay dugal sa tànk rek appuyer ci rek di jàpp ci kaw teg gi noonu rek appuyer ci rek tëb jóg ngir mën a yéeg ci kaw comme loolu mooy ar ar rikaab li nga xam ne mooy l'étrier mooy mettre son pied à l'étrier ngir jóg waaw bi mu ko ci tegee rek nag mu ne bismillah qaala mu ne bismillah ci turu yàlla lay tàmbalee waaw fa lamma stawa ala dhahri bi nga xam ne nag ci la def noonu appuyé ba yéeg sukkandiku ci loolu ba yéeg ba toog bu baax ci diggu li nga xamante ne diggu li nga xam ne mooy bàyyi mooy moo mooy dàbba gi mooy war waayu xaala mu ne alhamdulillah mboolem sant yi ñeel na borom bi summa qaala ginnaaw gi mu teg ci ne subhaana alladi saxxara lana hada gàcc ngaa laa maar subhaana ñu ngi féey ci géeju alladi ki nga xam ne saxxara lana hada moom de moo ñu li ñu war wa ma kunna lahu muqrinin te ñun de nawuñu woon doon man di ko tàggatal suñu bopp wa inna te ñun ilaa rabbinaa ci suñu borom la munqalibuuna la ñuy dellu ñun ñëpp waaw muy laay bañ gisoon ci ubbiteel ba gisaat ko ci hadis mawlaana ibn Umar radiyallahu anil jamii biñ ci njëkkoon a gis summa qaala ginnaaw sayyidina Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-ghaalib daal di ko ciy teg radiyallahu anhu mu ne alhamdulillahi thalaatha marraat mu ne alhamdulillah mbooleen sant yi ñeel na yàlla ñetti yoon la ko wax alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah summa qaala ginnaaw gi mu teg ci ne allahu akbar salaasa maraan ñetti yoon mooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu yàlla akbar moo gën a màgg lépp te ki màgg dëgg-dëgg summa qaala yoon mu ne subhaanaka waaw ay gàcc ngaalaa maamu yow borom bi subhaanaka maa ngi fii ci say géej inni man mii sa jaam bi zalamtu nafsi damaa tooñ sama bopp faghfir lii yàlla nag ma jéggal fa innahu ndax dëgg-dëgg laa a zunuba du jéggale bàkkaar yi illaa anta kudul yow borom bi tabaraka wa taala mu lii la sayyidina Ali ibn Abi Talib wax ginnaaw gi summa dahika radiyallahu anhu mu daal di reetaan fa qiila ña fa ne woon am ñu ko wax ne ko ba ya amiral mu'minin yow njiitu jullit ñi radiyallahu anka mais min ay shay'in dahik waa ci lan lan moo waral sa ree lu tax ngay <laughs> qaala mu ne ra'aytu nabiyya mu ne man mii di wax ak yéen di Ali radiyallahu anhu damaa gis ndawal yàlla li ki ñu soloo sallallahu alayhi wa sallama faala mu def kama faaltu kee man mii nii yéen ma gis ma def waaw yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam laa gis mu def lii nga xam ne moom laa def ngeen gis ma def lool man dama koo gis mu def ko waaw léegi nag bi nga xam ne ci laa gis mu def lii summa dahika ginnaaw gi yonent bi saa saa bi mu ko defee daal di ree fa qultu ma ne ko mais ya rasulallah min ay shay'in dahikta comme ni ngeen ma laaj loolu laa ko laaj <laughs> ma ne ko waa dawal yàlla saa sallam waa ci lan ana lan moo waral sa reetaan gi qaala yonent bi saa saa ne ko inna rabbaka ne ko sa boroom yow Ali ya'jabu daa nekk koo xam ne day kontaan waaw day kontaan min abdihi ci jaamam ida qaala bu waxee ighfir lii dunubi waaw bu jaam bi ne yow sama borom in ighfir lii yàlla nag ma jéggal dunubi samay bàkkaar waaw ya'lamu mu ne jaam bi xam na annahu kana moom laa yaghfiru dunuba kenn nekkul di jéggalee bàkkaar yi ghayri ku dul man borom bi looloo tax borom bi kontaan waaw allahu akbar mu ne xadis bi rawaahu solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud as-Sijistani wa Tirmidhi ak al imaam Abu Isa Tirmidhi rahmatullahi alayhima wa qaala mu ne moom imaamu Tirmidhi xadisun li xadis la xasanun bu baax mu ne wa fii ba'd an-nusakh am na nag ci yenn man euh, yi nga xam ne version yi nga xam ne ñoo am ci Sahih Sunan Tirmidhi Jaami' Tirmidhi foofu dane xasanun sahih lii de xadis la boo xam ne xasanun bu baax la saxiixun bu wér mu ne wa hada lafzu abi daawuda mu ne lii nag mooy kàddu yi mu indi fii man al imaam an-Nawawi ci Riyaad bi mooy kaddu yi al imaam Abu Daawuda as-Sijistaani léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom ñaar dong ko solo ñu ne jiitu woon na leen ci sëriñu imaam Abu Daawuda mu mujjee tudd te ne mooy kaddu nekk nii. muy al sëriñam di al imaamu Ahmad ibn Muhammad indi na ko ci Musnad Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami' kon al imaamu kon dana rawaahu Abu Dawud wa Tirmidhi léegi ñu xool al imaamu Abu Dawud moo al imaam at-Tirmidhi ak imaam Ahmad ku nekk benn bërëb kese nga ko indi al imaamu Abu Dawud mu ngi ko indi ci eh, buntu bi ñu nekkoon doon ko gis fan yii yëpp waaw. ba kitaabul jihaad baabu maa yaqulu rajul idaa rakib ana lan la nit ki di wax bu dee dafa war mu ne haddasanaa Musaddad mu ne nettali nañu Musaddad di Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wa koy Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad al-Asadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abul Ahwas mu ne nettali nañu Abul Ahwas di Sallaam ibnu Sulaym al-Hanafi mawlaahum al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abu Ishaq al-Hamdani mu nekk ñu nettali ma Abu Ishaq al-Hamdani di Amr ibn Abdillah ibn Ubayd siima woon ci Abu Ishaq mooy as-Sabi'i al-Hamdani al al al-Kufi rahmatullahi alayhi qala mooy maamu ñoom Yunus hmm, ki eh, Isa ibn Yunus eh, ñooñu mooy seen maam hmm, Yunus ibn Abi Ishaq ah. ak ñoom euh, Israa'il ibn moom mooy maamu Israa'il euh, Abu Ishaq al-Hamdani an Ali ibn Rabi'a ko jëlee ci ko ñu naan Ali ibn Rabi'a moom la imaamu Nawawi na Ali ibn Rabi'a muy Ali ibn Rabi'a ibn Nadla al-Walibi al-Asadi ñii ne Bajali la hmm, rahmatullahi am na nag ñu ne ñaari nit la yu wuute <laughs> Abul Mughira al-Kufi daa moom dàkkanta la moo doon Abul Mughira al-Walibi al-Asadi Euh, euh, voilà ñii ne Bajali Kufi la rahmatullahi alayhi euh, moom mu ne annahu qaala mu ne shahidtu aliyan mu ne man de fekke naa ali ibn abi talib radiyallahu anhu wawtiya bi dabbatin muy ali ibn abi talib ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abdi manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ñi nga xam ne kenn du laaj mooy kan amirul mu'minin bokk ci jëkk a dugg ci l'islam daanaka ci mooy ki jëkk a dugg ci l'islam ci ñi nga xam ne ñoo doon eh, ñi nekkuloon mag jamono yooyu mu ne haytu Ali radiyallahu anhu wa utiya bi dabba li yarkabaha falamma wada'a rijlahu fi rikabi qala bismillah bani mu jeexe kon noonu lu ko mooy kaddu yi ñu gis rek ci Riyad bi léegi al imam Abu Isa Tirmidi rahimahullah mu ngi ko indi abwaabu da'awaati non eh, kii nu mu eh, eh, buntu imam Abu Dawud bi gisuñu ko woon gisuñu ko woon parce que imam kii boobu hadis bi rek la ci indi mooy bu imam Muslim bi ak imam Tirmidi bi am na luñ ci gisoon kon al imaamu hmm, al imaamu mooy bu. imaam at-Tirmidhi bi lañ gis woon mooy buntu bii mu ko def ndax ima hadiisu mawlaana ibn Umar biñ la doon wax eh, moom imaam at-Tirmidhi solo na ko te fii la ko indi woon abu abu da'waati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa yaqulu idhaa rakiba daabba mu ne haddathanaa Qutaybatu mu ne kii nettali moo Qutaybatu Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Athaqafi mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abul Ahwas gis nañ ko sànq an Abi Ishaaq muy as-Sabi'i gis nañ ko sànq an Ali ibn Rabi'a gis nañ ko sànq na woon ngoon shahidtu Aliyan utiya bi daabba voilà bële wa utiya ci imaam Abu Daawud bi utiya directement voilà utiya bi dabbatin li yarkabaha falamma wada'a rijlahu fi rikabi qala bismillahi thalatha falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillah thumma qala subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun thumma qala alhamdulillahi thalatha wallahu akbar thalatha subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant thumma dahik fa qultu min ayyi shay'in dahikta ya amira al-mu'minin qala ra'aytu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam sana'a kama sana'ta fii dane lan eh? fa qultu nee na man Ali ibn Rabi'a maa wax ci riwaay imam Abu Dawud dane qiila ñu ne waaw mooy man na nekk ne boppam la conjugué <laughs> majhul qiila fee comme li nga xam ne lool lu siiw la ci boroom xam-xam yi waaw naan am na ko wax nekk seen bopp lañ ci jublu voilà <laughs> man na nekk moom daa wax keneen wax voilà waaye li leer moo wax dafa qultu nee na ma ne ko min ay shay'in dahikta ya amiral mu'minin mais lu waral sa ci lan ngay ree yow jiitu julli ñi qaala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam sanaa kama sanaa thumma dahika fa qultu min ayyi shay'in dahikta ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idha qala rabbi ighfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba eh, ghayruka waaw voilà gis nga fi innahu la yaghfiru dhunuba ghayruka waaw jaam bi danaan rabbi ighfir li dhunubi ay eh, borom bi yàlla nag ma jéggal samay bàkkaar innahu dëgg-dëgg la yaghfiru du jéggal dhunuba bàkkaar yi ghayruka ku dul yow léegi kon amul kuy jéggale bàkkaari ku dul yow mu ne wa fil baabi an ibni umar radiyallahu anhuma hadha hadithun hasanun sahih imam an-Nawawi dane lii mooy eh, imam Tirmidhi bi mu ko soloowe dane wa qaala hadithun hasan mu ne wa fii ba'd an-nusakh hasanun sahih ñun nusakh yi ñu yor mooy hasanun sahih mooy baax na wér na loolu lañu am loolu ñun lañu ñu am waaw kon léegi mu ne d'après hadith Seydina Ibn Umar biñ gisoon bu njëkk bi moom lay wax nii waaw allahumma inni as'aluka fi safari hadha min al-birri taqwa wa min al-amali ma tarda moom noonu la ko solowee mooy premier hadith bi loolu lay wax ne imam Ibn Umar soloo na ko te mu ngi tàmbale woon subhaanalladhi saxxara lana hadha dafa kabaar ñett allahu akbar allahu akbar allahu wax subhaana alladi saxxara lanaa haadaa wa maa kunnaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun kon xadis baa ngi noonu noonu la ko al imaamaani al imaamu Abu Daawuda ak al imaam at-Tirmidi wax nañ la nag sëriñ imaam Abu Daawuda del imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal eh, daal dina koy solo moom tamit eh, léegi mu des aywa. ana léegi lëkkaale ma bunt bi hmm? <laughs> ana mooy lëkkaale hadis bi ak bunt bi nga xam ne moom la ñu nekk rek naan ne lëkkaale bi mooy lëkkaale bi mooy baabu buntu maa yaquluhu ida rakiba dabbatahu li safar buntu bi wax li nit ki wax bu dee dafa war war waayam ci li nga xam ne mooy tukki mooy lii Seydina Ali ibn Abi Talib jàngale bokk na ci yi nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf koo daf koo xamle daf koo xamle te bokk yi nga xam ne kon nañu ko jàpp mooy lan mooy kon lii la wax nee na Seydina Ali ibn Abi Talib dafa teg tànkam ci étrier bi mooy li ngay wax nañ ko sànk fi ngay teg rek daal di yéeg ci fas bi wala gëléem gi wala la ngay war wala mbaam mi wala berkelle bi léegi nag bi mu ko defee lan la ci de mu ne bismillah waaw tàmbalee turu yàlla bi nga xamante ne ci la toog nag ba installé wu bu baax mu ne alhamdulillah waaw tàmbalee turu yàlla boo toogee ba installé wu nag nga sant yàlla mi la may ba nga man loolu waaw kon bismillah ah ba pare mu daal di wax alhamdulillah ginnaaw gi nag mu daal di wax subhaana alladi saxxara lanaa haadaa wa maa kunnaa lahu muqriniin wa inna ilaa rabbinaa lamunqalibuun ginnaaw gi boo waxee lii après nga teg ci alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ginnaaw gi nga ne subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant mu ngi noonu lii mooy ñaan bi kon li ci def beneen mbir lay wax mais ñaan bi kaddu yi tax imaam indi fi xadiis bi mooy lii benn ngo kon ñaareel kon dafa teg bo ñëwee léegi nga ne mais man oto laa ñu ne la boo tegee ci marché pied bu dee ab ab ab njaganjaay ngay jël rahimahullahu <laughs> waaw wala tata wala ni nga xamante ne mooy super wala sa oto bopp sa premier pas booy teg ngay naan bismillah waaw après boo toogee nag ba toog ci ci ci fauteuil bi nga toog wala ci eh, siège bi ba ba takk sa bopp nag ba takk ceinture bi ci kuy takk ceinture te loolu mooy li jaatu <laughs> ndax sécurité routière oblige ah <laughs> nga ne ah alhamdulillah subhaana alladi saxxara lana haadaa wa maa kunna lahu muqriniin wa inna ilaa rabbinaa lamunqalibuun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ñaar dernier et ñetteel kon boo ñëwee bay waaja yéeg teg sa tànk premier tànk ca la ngay yéeg wala la ngay dugg waaw bu dee bato bu mu nee cupp ba teg sama premier tànk waaw wala ci navire bi wala ci avion bi waaw boo tegee sa pied ci ñu def kii bi yi ngir yéeg ci avion bi sa premier tànk booy teg nga naan bismillah nga yéeg ba nga dugg nag bañ na la ñu nga wër sa siège ñu ne la fii de numéro nangam ha ñu ne la fii la nga teg sa bagaas ci kaw bu dee dangaa yor bagage waaw xool sa numéro fii la bañ a toog palaasu jàmbur bala muy ñëw di la yëkkati naan la monsieur je pense que c'est ma place waaw waaw kay nga daal di installé wu boo installé woo nag après nga commencé wax lii kon alhamdulillah subhana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant mu ngi noonu léegi lan lay tekki bismillah ci turu yàlla ngay tàmbalee alhamdulillah mboole cant yi ñeel na borom bi ñetti euh, ñetti yoon allahu akbar yàlla mooy ki màgg moo gën a kawe lépp te moo gën a màgg lépp subhanaka euh, fàtti naa waaja ca kaw la nga loolu alhamdulillah bi <laughs> ah ba njëkkoon subhaanalladhi saxxara na hada mooy laaya ba ah ngàcc ngaalaamaa ñu ngi fee ci géeju borom bi nga xam ne moo ñu sàgg tàggatal war waay wii ñu yéeg te nekkuñu woon wa maa kunna lahu muqrinin manuñu ko woon a tàggat ci suñuy pexeek suñuy xel ak suñu kàttanu bopp wa inna te ñun nag ilaa rabbinaa ca suñu borom la munqalibuun lañ ñuy delloowe nag ñun ñépp ca lañuy ci borom bi la ñuy dellu ginnaaw gi wax alhamdulillah ñetti yoon allahu akbar ñetti yoon hmm? subhaanaka waay waay maa ngi géej suuf maa ngi fii sa géej yow borom bi inni man zalamtu nafsi damaa tooñ sama bopp rek faghfir li yàlla nag ma jéggal fa innahu ndax man moom kat dëgg-dëgg laa yaghfiru du jéggale az-dunuba bàkkaar yi illaa anta kudul yow lii mooy ñaan bi kon lëkkaale bi lii la léegi li ci des lépp c'est autre chose waaw kon ginnaaw loolu lan lañuy ñuy wax ci xadiis bi leneen mooy dañ ci jànge mooy taalibe bi buñ tàmbalee ci njaal bi war nay seetlu sëriñ bi ci li muy li ay li muy def mais loolu waxoon naa la waxati il faut mu nekk ko mat ko mat royukaay sinon bu dee ne matul royukaay bu dee day seetlu lépp lu mu léeg-léeg ay erreur lay def mu jàppe ne loolu la alors que sawaay sawaay erreur lay def il faut mu nekk koo xam ne dafa takkoon njàngale yonent bi saa salaam waaw daanaka doo ko xaw a def doo ko xaw a gis doo ko xaw a gis mu def dara lu dul ne day répété day doxal sunna kooku moom ngay kooku mooy sëriñ bi nga tax mooy dëgg bu ñuy wax sëriñ kooku tax ñuy wax koo xam ne daanaka lu mu def boo ko laajee ak boo seetloo gëstuwaat li li tax mu def mooy lii tegu na ci lu yoneen saa defoon wala jàngalam alxuraan kooku ki nga xamante ne taalibe bi te kooku ci yoon buñ naan sëriñ kookoo tax ñuy wax waaw ndax mooy ki lay jokkale ci yonent bi alayhi salaam ba moom ba ba ba ba ba loolu am bu ko matee moo tax ñuy wax bu ko matul mu sa yéene sellee borom bi dina la jëli foofu yóbbu yóbbule ci koo xam ne moom man na mat na ko waaw léegi loolu lu am solo la kon mooy di seetlu li nga xamante ne moom la sëriñ bi nekke ci ay jëf ci ci ay jëf ak li nga xamante ne moom lay doxale moom lay doxale di ko seetlu ba bu defee loo xamante ne nii bon jàpp nga ne lii de euh, tumuraanke na ci man bu boobaa it nga mën a laaj parce que Ali ibn Rabi'a nee na man damaa seetlu damaa fekke te seetlu Ali ibn Abi Talib Seydina Ali ibn Abi Talib gis nga tamit mooy euh, nekkul euh, teew nekk ak sëriñ bi teew lépp luy xew sa yoon newu ci yëge ji loolu baaxul xam nga lii muy décrire mooy lu mu dund la bu doon ne ba xaw-xaw bi am mu nga fa waaye mu ngi xalaat leneen wala mu ngi ci leneen di préoccupé leneen mooy manu koo nettalii nii mu ne damaa fekk Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ñu indil ko war waay loolu dañ cee xame ne kilifa yell na moos ñi nga xamante ne ñoom la yilif ñu koy liggéeyal yu mel nii ndax Seydina Ali ibn Abi moo doon amirul mu'minin waaw moo doon xalifaa jullit ñi waaw moo doon xool waaye borom bi ci jamono ji waaw moo gënoon ci ku ku doon nokki jamono jooju le waaw <laughs> waaw ñu ya ñu ëndil ko te loolu ci retway sa sara nee na eh, eh, Seydina al-Mughira keroog wax nañ ko dana ko jëlal xudil idaawa jëlal ki li nga xam ne mooy baag bi ak kii bi ba mooy ndox bi ba def ndox bi quoi ñu dem loolu liggéeyal ñi nga xam ne ay ñu ay axraar lañ bu ñuy jaam di liggéeyal kilifa wala borom diine wala boroom xam-xam loolu daa nekk loo xam ne sunna la moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib bi dabba di ñu indil ko ko te loolu du affaire waaye sa waaye xanaa daa bëgg jaamloo nit ñi lu ko teree indil boppam yooyu waxu ko xamul dara la te ki koy wax moom jàpp na leen lu normal niñ koy yàggee wax monsieur le président moom nga xamante ne nii moom de toute façon li tax ñu fal ko fi defu fi dara presque mais comme que il est une institution comme on dit mën nañ ko defal lépp bës ascenseur sax dañu koy bësal ñu jàpp ne ça normal fépp lu muy dugg sax oto bi ñu ko koy ubbil mu dugg ñu ñu lépp lañ koy defal ñu jàpp ne loolu c'est normal léegi nag ki nga xamante ni ñoom moo fi newal yonent lay saa saa ñu jàpp ne ko waruñ koo defal dara wal iyaazu billah loolu mooy ñun damaa yaakaar ne daa am lu ñu lu ñu dal waaw kon utiya bi daa baliyar kabaha bi nga xam ne ci la teg tamit loolu mooy Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu moom itam li taalibe bi def daa fekk moom it mu defoon ko waaw mooy moom itam dafa seetlu woon yonent bi saa salaam defoon comme moom ba mu mën a recopier yonent saa salaam def def ko ba taalibe yi jëli ko ci moom waaw loolu tamit mooy nga gis euh, mooy euh, léeg-léeg gis nga sëriñ boo xam ne ay taalibeem <laughs> euh, xaw nañoo mooy parce que Serigne day niroog taali taalibe day niroog Serigne bi ci yoon mooy bu bu normalee daa war a jële ci moom lu bari ba ku mu dem daanaka man ko faa taxawal Seydina Ali ibn Abi Taalib li mu gis Yonent bi sallallahu alayhi doon def moom la def taalibe bi ñëw nettali ko yemalu ko boppam moom itam mu nettali ko Seydina Ali ibn Abi Taalib def ni mu def ni taalibe bi def fekk lu ko jiitu woon seetlu woon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci doxalinam léegi moo tax bi mu defee li mu def yépp après mu reetaan waaw mu wax ñaan bi dañ ci xam ne tamit njàngale dañ koy takk fii mu ne bu doon ne Seydina Ali radiyallahu anhu mokkalu woon affaire yi bu boobaa problème day am <laughs> du mën a def sax yoneen saa sal def nañ leen jàng rek mais bu kenn mokkal dara nañ bàyyi nit ñi daal ñu libre loolu waxu paresse la loolu ab tàyyel képp la bu ñu takkul lan lañ fii def man nga fee nekk du ñu jéem a takk dara loolu il ñuy takk surtout yu gàtt yi lii di di quand même <laughs> waaw takk ci njàng la bokk waaw ilmi ma'i la imaamu Shafi'i doon haythu haythuma yamamtu yatba'uni in kuntu fi daari kaana al-ilmu fi daari in kuntu fi aw kuntu fi suuqi kaana al-ilmu fi suuqi waaw <laughs> waaw lu mel noonu sama xam-xam day ànd ak man haythuma yamamtu yatba'uni fu ma jublu rek mu ànd ak man waaw qalbi wi'a'un lahu la batna sunduqi loolu dama ko fàtte woon sama xol sama xam-xam sama xol mooy waxande bi mooy magasin bi ma def sama xam-xam mooy sama dënn waaye du ay bibliothèque ay biiri waxande ay ay ay gaal yu ñuy denc ci téere nga xam ne nit ki masala boo ko laaj danaan ah xaaral ma dem ubbi ji bibliothèque ba xooli waay fii mu ne bu nekkee ndar bibliothèque ba nekk ndakaaru boo ko laajee mu ne ah te a bàyyi ba ma dellu Ndakaaru rek ke sama salon ba bu ubbi téere kooku kan lay jariñ nit ñi imaamu Shafi'i ne man nag sama xam-xam fu sama xol la ne fu ma féete da fu ma dem rek day ànd ak man bu ma newee ci kër gi mu ne man ci kër gi nga ne waa kër gi kat ngi ci euh, bibliothèque mu ne waxu la boobu boo ah, tax mu ne la wala ma nekk ci marché bi yoru ma dara sama xam-xam ak moom laa bat na sunduqi ah. <laughs> du biiru waxande ab ab gaal ab maal buñ ko dugal nukk waaw kon xam-xam jàng takk ci la mokkal ci la noo tax Seydina Ali mokkal euh, euh, ibn Rabi'a tamit dafa mokkal mbir mi voilà léegi <laughs> Seydina Ali ibn Abi Talib def lim def ba pare daal di reetaan summa baxika bi mu waxee ñaan bi mu reetaan nit ñi ne ko mais yow njiitu jullit ñu looy reetaan ah. loolu tamit dañ ciy xam ne taalibe <laughs> ayub bu gisee sëriñ bi def loo xam ne xaw na ko yéem mu laaj te kenn du ko tudde ñàkk taalibe parce que <coughs> Seydina Ali daa jekki def lii ba pare radiyallahu anhu yow nag mooy yëkki kii ñoon di law fas wala jëleen nga yëg wax ñaan yi ba pare daal di reetaan nit ñi seetlu ne mais ñu ne ko waa yaa amiral mu'minin loolu dañ ciy jànge nit dee ko woowee fi ko yàlla teg naa anzilun naasa manaazilahum li sayyidatu Aisha radiyallahu anha waaw ñu yeneen saa salaam boo leen ko doon jàngal li ne ci sunanu dañ ñu doon jàngal ñuy wàcc nit ñi ta kooku mooy yeneen sa alayhi salaam moo ko doon def ñuy wàcc nit ñi seen wàccuwaay ki nekk professeur yàgg nañ ko fi wax nee ko monsieur le professeur voilà mais nga naan ko booy li jaay ne yaa ko mag mais après naan non kii bi muy jàng sama kanam après mais léegi il est docteur kii da nga koo war a woo monsieur le docteur voilà docteur en lettres la nga ne ko monsieur docteur voilà boo koy woo sa mag la sa rakk la amul dara nga naan boo waaye yow eh saa booy bi kaay fii ma laaj la quoi déedéet loolu duy teggit non encore am monsieur docteur euh, yaa docteur voilà mu leer <laughs> moo tax ñii ne ko yaa amiral mu'minin waaw yow jiitu jullit ñi te loolu waxoon nañ la yow itam bu dee yàlla dalaa teg dara ñu la koy woowe bu fi nekk naan lu bu leen ma ko woowee ko waaw waaw di jaay fausse modestie yooyu déedéet waaw ñu ko ne yaa amiral mu'minin comme Seydina Umar ibn al-Khattab biñ ko fi waxee hadith yi gisoon neewul lu tax ngeen naan ma amirul mu'minin ah déedéet min ay shay'in tahikta ñu ne ko waa ci loon ngay dee lu tax ngay dee moom itam mu tontu neewul lu ci seen yoon ah, yéen yéen yéen yéen lu ngeen ngeen dugg ci lu seen yoon nekk déedéet yooyu yëpp du waxu xam-xam ko xam ne ni ñii moom moo def loo xamante ne ñoom mii miinuñu ko woon te tamit bon reetaan bi lañu xamul lan mooy place am fii quoi mu wax leen ne leen man de damaa gis yoneen saa salaam def comme nii ma def nii ngeen ma gis ma def nii lépp noonu laa gis yoneen saa def voilà nee na bi ma ko gisee mu def ko fu ma baxika yoneen saa salaam ci boppam man bi ma ko gisee da koo def ba pare reetaan. man itam Ali ibn Abi Talib ma ko comme même mooy ngeen ma laaj laa laaj saa sallam ne ko ya Rasulullah saa min ayyi shay'in dahikta ma ne ko mais yoneen saa sallam ci lu tax ngay ree <laughs> ci xam-xamu hadis moom lañ naan musalsal hmm? lan la mose borom Bayquniya wax qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi am balil fata kadaaka qad haddathanihi qaa'ima aw ba'da an haddathani tabassama voilà <laughs> musalsalun musalsal mooy loo xam ne comme ay chaîne la xam nga chaîne bi nga xam ne moom la femme bi wala chaîne bi nga xam ne moom la ñuy takke naaru góor wi wala chaîne n'importe quelle chaîne day def benn wërngël mooy benn anu ñu dugal ko ci beneen benn wërngal mu dugg ci beneen dañuy jàppante noonu forme chaîne loolu mooy musalsal nga xam ne ñoom ñëppay nuroo mooy nag ci xam-xamu xadiis maa ala wasfin ata loo xam ne dañ koo nettali mu ñëw ci am melo description lu ñuy décrire mis lu mil ni ama wallahi comme yow ngay nettali xadiis bi ne ama wallahi an fata kam sa moo ma nettali keneen ki ne man itam amaa wallahi ambanil fata ku ñëw rek waa li wax lool kadaakan comme noonu qad haddathanihi qa'ima lool musalsal bil qawliya la qawliya mooy boo xam ne wax la ne ah sama sëriñ ba de mooy la hadis bi euh, Seydina na doon wax ne yoneen saa saam dana ko yaa Muaz ah yow Muaz inni wallahi uhibbuka fillah waat naa ci yàlla man yoneen saa saam yow Muaz dama laa bëgg yàlla boroom xam-xam yi képp ku koy nettali xadis boobu loolu ngay def mooy al musalsal bil mahabba bi nga xam ne mooy ci cofeel googu moom la lon moom moom la topp xadis bi ku koy nettali moom day indiwaat mu récurrent loolu mooy musalsal kon dafa am ci wax mais ci jëf aw euh, euh, ala wasfin ata ci melo mislu ama wallahi am banil fata kazaka qad haddathanihi qa'ima wala nga ne sama sëriñ ba de ba may jàngal xadis bi dafa taxawoon man itam bu ma leen koy jàngal dafay tax damay taxaw keneen ki tamit taalibe ku koy jàngale ne damay taxaw loolu lan moo récurrent di ñëw tout le temps mooy taxaw bi waaw aw xaddasani ah ah aw baada an xaddasani tabasama wala ma ne ah hadis bi daal alhamdulilah sëriñ ba moom ma ko eh, eh, jàngale ba pare dafa dafa dafa muuñ man itam bu ma leen ko jàngalee ba pare damay muuñ taalibe yi tamit ñu ko jàngal nga muuñ nga boo paree muuñ loolu mooy musalsal bi tabassum mooy boo xam ne ci muuñ la bii nag ree la voilà moo yeneen saa moo ko def ba pare daal di ree Seydina Ali ne ah ma laaj ko Seydina Ali radiyallahu di ko jàngal taalibe yi def ko pare moom it ree taalibe yi na ko waaw waa ah ne man parce damaa gis yeneen saa wax lii ba pare daal ma ne ko waa yeneen saa salaam loolu mooy kii <laughs> voilà loolu mooy mooy musalsalun qul ma huwa ala wasfin ata mithlu ama wallahi an bani alfata kadhaka qad haddathanihi qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama voilà loolu la borom Bayquniya rahimahullahu ta'ala daal di wax léegi mu ne kon yeneen saa salaam nag biñ ko laajee moom gis nañ mooy liñ doon wax ne sëriñ bi amul nga naan looy laaj lu yow yaa bëri laaj waay wala lu ciy sa yoon déedéet Seydina Ali radiyallahu anhu bi mu ko laajee mu ne ko inna rabbaka ya'jabu sa borom day yéemu yéemu du yéemu loo xam ne parce que borom bi c'est impossible mu nekk ku mooy day kontaan parce que yéemu dafa nekk affaire boo xam ne mooy mbir la moo xam ne yow dafa bees ci yow jaam bi moo yéemu alors que borom bi lan moo bees ci moom ba muy yéemu bu mooy day kontaan day bég day kontaan mooy day gërëm waaw min abdihi day gërëm ci jaamam bi gërëm jaam bi idaa qaala jaam bi bu waxee ighfir lii yàlla yàlla nag ma jéggal samay bàkkaar waaw kon nit ki xam ci ne ndekete saa boo waxee yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla kontaan na ci yow mooy nag li li lim ci teg nag mooy wane ne il faut kooku dugg ci li muy wax yàlla mu parce que borom bi na ne kooku xam na annahu que ne sama jaam bi xam na laa yaghfiru dunuba ghayri lii par exemple hadith qudsi la <laughs> côté bii nii yàlla mooy wax di yeneen saa saa ne yàlla mooy wax <laughs> waaw qaala ida qaala bu waxe ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghayri xam na ne kenn du euh, te gëm na fas na xam na ne kenn du jéggale bàkkaar yi en de man borom bi tabaraka wa kon loolu mooy nit ki kon il faut loolu mu fas ko mu dëggu ci moom mais bu oh ah, man wax ni gaa yi nañ ma daal naa wax euh, oh, oh, kooku gëmul li muy wax kooku moom laa yàlla moom kooku gëmul ne <laughs> yàllaa jéggale parce que mu naan ah, wax koy waaye leen it man naa mooy nit ki def lu rëy ba pare ja ba désespéré wu jàpp ne yàlla du ko jéggal loolu garaawul no c'est grave mais li ma bëgg a wax mooy kooku kenn du ne ko du ko jéggal parce que moom daa jàpp ne non mooy moom dafa rëy bàkkaaram la jàpp ne moo gën a rëy waaye nag loolu erreur la quand même malgré ça parce que la Abu Nuwas waxoon mooy dëgg waaw yow borom bi bu dee samay bàkkaar rëy fa'afuka a'zamu waaw waaw mooy bu dee samay bàkkaar rëy na rëy ci bëtu nit ñi waaw ba ñu koy coow parce que Abu Nuwas kat da xam ne yu garaaw yu lañ ko gaa yi doon waxalaa la doon def <laughs> waaw non Abu Nuwas moom samay la doon liggéey saway en tout cas <laughs> moom moom lañ ko wax waaw waaye mais nag tuub gu rafet la def ya rabbi in azumat dunubi gisoon nañ ko fi ci riyaad bi waxoon nañ ko fi ya rabbi in azumat dunubi kasratan fa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fa biman yaluzu wa yastajiru al-mujrimu ad'uka rabbi kama amarta tadarru'an fa idha radadta yadayya faman za yarhamu maa li ilayka wasilatun illa ar-rajaa wa jamilu afwika thumma anni muslimu allah <laughs> non mais abu abu Nuwaas saway non loolu résituré billi hi la wax dëkk bi saway <laughs> mu ne sa borom in azumat bu dee rëy na màgg na dunubi samay bàkkaar kasratan ci bari waay fa laqad alimtu xam naa mu leer nañ moo tax fiis nga riwaay hadis bi lan la sayyidina Ali radiyallahu anhu wax lan la yoneen saa sala wax ah boo jaam bi xam ne ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghayri xam na ne kenn du jéggale bàkkaar yi ku moom moo tax moom mu ne ah falaqad alimtu dëgg dëgg xam naa dëgg dëgg bi anna afwaka a'zamu sa jéggal moo gën a màgg sama bàkkaar yi waaw in kaana laa yarjuuka illaa muslimun waaye yàlla bu dee du la yaakaar ku dul kuy rafetal waaw fa bi man yaluudu anak ci kan daw làqu ngir ñu dimbali wa yastajiru dem bi uti dimbal mujrimu criminel bi kii def bàkkaar bu dee ki baax kese moom moo mën ñëw ci yow mais kon criminel bi kon lañ koy bàyyee ad'uka rabbi kon nag borom bi maa ngi lay ñaan yow sama borom comme ni nga ma digale mutadarri'an tadarru'an maa ngi nii toroxlu ngir yow fa idha radadta yadayya ay borom bi boo delloowee sama ñaari loxoy daraa yi ma la tàllal sama loxoy torox torox yi ma toroxlu yi ma la tàllal fa man za yarhamu maali ilayka wasila aw ma benn jokkalukaay ngir agsi ci yow nga jéggal ma illa rajaa lu dul yaakaar gi ma am ci yow wa jamilu afwika ak tamit xam ne sa saax sa rafetu jéggalaa ko jéggal summa anni ta nag man muslimu ab jullit laa nag <laughs> moo wax lu rafet moom Abu Nawaas billahi <laughs> waaw kon loolu dafa am solo mooy nit ki buy lu mu def ci bàkkaar mooy qul wa qul ya ya qul bi mu ne yeneen saa saa waxal ya ibadiya alladhina asrafu anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a voilà mu ne yeneen saa saa waxal sama jaam yi nga xam ne dem nañ ba désespéré wu seen bopp ndax kur ay bakkaar yu garaaw yuñ def ci xeetu bakkaar yi ñu sóobu wax leen laa taqnatu bu leen désespéré wu min rahmatillah ci yërmande yàlla ndax inna allaha borom bi kat yaghfiru mooy aji jéggalaa kon az-zunuba bàkkaar yi boo mbooleem seen amul benn bàkkaar boo xam ne dañ naan non si bàkkaar nag moom il faut pas di essayer di ko tuub parce que yàlla du ko jéggale lool amul ça n'existe pas ça n'existe pas yàlla lépp lay jéggale hatta shirk bu loolu mooy boo ci deewee du ñëw di la ko jéggal mais boo ko jéggalee ba waaye yow saxaaba yi lan lañ doon jaamu ñu bari ci ñoom ay hubala ki manaata ki isaata ki naay la ñu ci bari laata ñuy tuub ay xërëm lañ doon jaamu bi ñu tuubee yàlla jéggal leen kon nan nga mën a waxe yàlla noo inna allaha la yaghfiru ay yushraka bi mooy koo xam ne tuubu ci duutu deewe noonu voilà wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kon nag xadis baa googu am na solo loolu dañ ciy gis ne saxaaba yi tamit li leen doon kontaan loo mooy def li yoneen saa salaam def moom lañ doon ne nit ku nekk amul ku gën a rafet jëf ci bés koo xamante ne ci circonstance ci occasion bu taxaw boo xam ne même occasion boobu amoon na ci dund yoneen saa saam yoneen saa saam doxale noonu yow bu la yàlla mayee bés loolu présenté wu ci sa kanam nga def na ko yoneen tubaay saa saam defe woon yow jour boobu yëpp da nga ko war a feetu yow jour de fête la léegi nag imagine ki nga xam ne ci loolu la dëkk moo tax kooku dundam yëpp fête la waaw kooku ku mel noonu dundam yëpp feet la waaw mooy feet bi gën a rëy bu jullit xam nga mooy lan mooy ab occasion bu taxaw boo xam ne même occasion bi yeneen saa saam dundoon na ko yow yàlla xéewale la nga def reproduire ni ko yeneen tubaay saa saam defe woon bi yoboo nga rendi nag ak i gëléem ak i xaraki bëyëg lépp lu ñu mën a rendi te feetu yow moom man ngaa feetu gàmmul man ngaa gàmmul waaw takkal fees yi ne gaa maa ngi feetu nag <laughs> kaay leen ma feetu ñëw leen feetale ma ndax nag yàlla xéewale nu ma tey ba ma reproduire loo xam ne ci circonstance bii yooyu saa saram nii la ko defe woon alors waaye fii mu ne am na ñoo xam ne saa yi ñuy daa fee la c'est ça veut dire loolu nu mu nekkee feet dañ naan la loolooy feet nag saxaaba yi loolu leen doon feet lool soo sëy naa Ali kontaan <laughs> yéeg ci waay waay wax li nga <laughs> non seulement nga ne moo daa ree parce saa sam daa reetaan ma ne waaw loolu waaye dafa kontaan tanit le fait que mu reproduire le fait que moom mu defoon li yoneen saa sam def Allah c'est ça léegi bunt bi jeex na